kon ñu ñëwaat ci saar bi ñu ubbi woon muy bi ubbi ci jataay bu bees ci xaaj bu bees ci juzu bu bees walillahi alhamdu wal minna kon boo seetloo kon saar bi nu tudd faatir walla malaayika romboon nañu gisoon suuratul jinn ak suuratul ins ak suuratul insaan voilà gisoon nañ suuratul jinni suuratul insaan gisoon lan lii suuratul malaayika te yooyu ñett yooyu ñooy ñi gën a màgg ci mbindeefu borom bi tabaaraka wa taala comme ni nga xamante ne nii noonu la leere nit moo ci gën a tedd comme ni borom bi wax ne walaqad karramna bani aadam alayhi salaatu wassalaam dëgg-dëgg ñoo teral doomu aadama yi alayhi salaatu wassalaam te ci ñoom la borom bi tànn ñi nga xam ne ñooy safwatul xalq mooy tànneefu mbindeef yépp muy yonent yi alayhim salaatu wassalaam ñoom Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam lu jinne tadu malaaka ci nit ñi la bokk moo tax nit teraanga gi ko boroom bi defal dafa rëy waaye malaaka yi léegi nag am nga borom xam-xam yi da gis ñuy wute ay qu'est-ce que malaaka moom moo gën a moo gën wala nit moo gën waaye mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ñoo wax ci xadiisul qudsi yi boo xam ne leeral na mbir yi bi nga xam ne nee na borom bi tabaaraka wa taala danaan sama jaam bi bu ma tuddee ci mbooloo moo xamante ne nii bu ma tuddee ci mbooloo man dinaa ko tudd mbooloo moo xam ne moo gën bi ma tudd te lool mbooloom malaaka yi lay wax kon loolu ñu xam ci kon malaaka yi ci luñ joyal ñoo gën waaye nag nit ki moo gën a mat ndax ma moo tax malaaka yi doon wax keroo comme li ñu waxoon jawraa bi wee Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam li mu waxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa ma amul kenn ci ñun malaaka yi illaa lahu maqaamun maalum dafa am maqaama boo xam ne bu ñu xam la manu koo dépasser alors que nit nag borom bi may na ko muy mën a évoluer moo tax mu ne mu ne nit moom moo ko bind def ko ila euh, kii ci suuratu tiin wa tiin wa zaytuun wa tuuri siiniin wa haadha al baladi al amiin laqad xalaqna al insaana fii ahsani taqwiim thumma radadnaahu asfala saafiliin kon mu ne borom bi ne ñoo bind asam ak nit fii ahsani taqwiim te nu ma ko yemalee moo tax nit ki day mën a dem ba foofu waaye nag dina sàggan ba nekk asfala saafilin fi gën a suufe ci ñu suufe mooy nit man naa évoluer ci côté boobu mooy man na ràngoo lu bari lu yenn ci malaaka yi di yor yoo xam ne nit ki man naa ñëw dépasser yooyu waaye dafa am ci malaaka yi ñoo xamante ne comme àlluuna yoo yële ak ñi nga xamante ne ñoom lañ la doon wax comme ar-ruux moom surtout ar-ruux moom nekk fi naan diwu ko dépasser moom loolu day jafee wax ndax ar-ruux mooy ki nga xam ne mooy sangu malaaka yépp te moo ci gën a màgg ñoom ñépp waxoon nañ la nag ci wuute bi amoon ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu bari naan Seydina Jibril la am ñeneen ñu ne mukk mukk mukk ar ruux Seydina Jibril alayhi salaam dëgg-dëgg Seydina Jibril mooy ruuxul amin comme mi borom bi naan yow waxal ne moo ku ko wàcce sama xol bi nazalahu ruuxul amin mooy moo ko wàcce ala qalbika ci sa xol yow yeneen bi alayhi salaam kooku Seydina Jibril la mais ruux bële mu naan mu bés bi nga xamante ne nii kenn du wax. ah illa man adina lahu rahman ku dul ka euh, arrahmaan mi fees del la ma mën a di jox ndigal te mooy ruux moo bale moom la wax ne bés bi nga xamante ne nii malaaka yi dañuy ñëw war ruux ak ruux dañuy taxaw te moom mooy ruux boobu lay tudd ci laylatul qadri kon nag ñoom am ñu bari comme niñ ko waxe woon ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne déedéet ruux boobu keneen la moo tax nekk nag nit ne yow diw mii moo raw ruux moomale day xaw a jafee wax mais daal mbir mu mu ngi noonu wallahu ta'ala alam kon suñu borom di wax ba'da billahi minash shaytaanir rajiim ci laayab ñaar bi mu ne maa yaftahi llahu linnaasi min rahmatin fama fala mumsika laha wa maa yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-aziizu al-hakiim suñu boroom naan maa yaftahi llaahu suñu boroom du ubbi linnaasi ñeel nit ñi min rahmatin ci benn yërmande boo xamante ne moom la boroom bi namm sotti ko ci kaw nit ñi defal ko mbindeef defal ko nit ñi falaa si lahaa loolu kenn mënu ko téye kenn manu ne borom bi xéewal ñi nga nar a def xéewalu def yonent xéewalu def mu gën ci mbindeef yi Seydina Muhammad par exemple alayhi salaatu wassalaam amul kenn ku mën a taxaw téye ko ne borom bi loolu du fi amee moo tax it ba waa Quraysh doon wax naan waa yow lan moo tax borom bi dinañu fi dégg quoi di ko àtte di ko yónni moom bàyyi ñu fi su suñu borom ne waa ñoom ahum yaqsimuna rahmata rabbi gis nga rahma la ko tuddee mooy ne waa ñoom est-ce que ñoom ñooy séddale li nga xamante ne mooy yërmandey borom gu rëy gii di wa nekk yonent ñoom ñoo koy séddale ba naan yow lan moo tax ñu jox la ko bàyyi leen loolu la mooy gis nga maa yaftahi llaahu bu gis nga lépp loo xamante ne nii boroom bi moo ko ubbi lim naa si ñeel nit ñi mir rahmatin ci yërmande moo moo xam ci wàllu boroom bi tabaaraka wa taala ci jege boroom bi sopp ko nekk koo xamante ne borom bi kese ngay gis nekk boroom xam-xam boo xam ne yow yow rabbaani xaq nekk koo xam ne kojug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kojug bi dëgg lépp yàllaa koy yëkkatiloo moo koy tegaloo moo ko naan tekkaloo lépp loolu yërmande googu noonu ak yërmande am alal ak yërmande mbiru àddina yépp ruram bi bu ko ubbee ay nit lu mu ubbil nit ñi falaa si laha amul kenn bu xaabakat yi ci kaw suuf yépp demal ci xërëmkat yépp gaa yi nga dàq xonjom yépp demal ci ñoom dara lañ la dul manal moo tax nit ñi bu ñu xamoon dinañ noppal seen bopp dem ci buxaabakat yi dem liggéeyal ma sama doomu wujj bi moom nii damaa bëgg damaa ndax ni ma gisee bay mbiram bu doxee te sama doom yi naru ñoo am liñ am loolu aw aw way wu ñaaw lay doon kooku ci moo xamul lim demee kooku waakaar nga mo yërmande yàlla a defal mbindeef ba mooy buxaabakat yépp bu ñu dajale woon ñoom bu ñu daje woon mën nañoo fexe ba ne yàlla yow li nga bëgg am du def moo tax yooyu ñu nga dem ñuy dem ci maaman yi te mënuñ tus ak gaa yooyu nga xam ne nekk lu dul lekk seen xaalis te yonent mi alayhi salaam waxoon na képp koo xam ne dafa ëdd man ata arrafan képp koo xam ne dafa dikkal koo xam ne day naan day xam-xam lu li xew ëllëg naan la lii gis naa tukki waaw jël ay pitaaw ko yooyu yenn maire yi di def di kii di ko wëndeel naan la gis naa tukki yooyu waxuma loo ak buxaabakat yi képp ku dem mu wax la nga déggal nga mooy nga dëggal mu wax mooy kooku moom yow weddi nga lim faqat kafar yow kooku yonent mi alayhi moo ko wax de faqat dëgg-dëgg waa waajooju dem dëgg digal dem di seetlu ji ba kooku wax ko mu gëm ko kooku na ko leer na weddi na li nga xam ne moom lañ wàcce ci man Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bu ko gëmul nag moom de toute façon bu fi toogee ñeent fukki guddi mooy ne 40 jours yoo xam ne bu doon jaamu yàlla dara la ko borom bi dul nangul kon loolu mu nekk ay danger ay mbir yu bon yoo xamante ne nii nit ñi daw ma dañ koo xamul wala ñi ko xam dañ leen ko dul wax wala boog bu dee xam nañ ko ba pare di ko def ñooñu mooy ñi nga xam ne iblis dëgg-dëgg ñoom la lor te suñu borom dina ko wax ci biir ci biir saar yi kon mu ne maa yaftaxillaahu kon borom bi du ubbi lenn nit ñi min rahmatin ci yërmandeem ju yaatu ji yëg nga xam ne lépp ci xaj yi ñu wax yépp mbiru yàlla ak leneen ak lépp ak biir àddina falaa mumsika laha kenn manu la fexe ba téye ko ne lool du dem wama wama yumsik waaye it borom bi du téye falaa fa wama yumsiku moo fa yumsik li nga xam ne moom la téye ne diw moom lii du ko am fala la laha lahu fama fala mursila la la amul kenn ku ko mën a yoor ne ah léegi nag borom bi non non non diw moo tax defaloo ko lii non man nag damaa bëgg man mu demee mu nga jox ko kon da nga koy jox déedéet loolu amul ci borom bi tabaaraka wa taala ni ngay dégg ñenn gàmmukat yi nga xam ne xamuñu xamu da ngay dégg ñenn ñi di wax nga xam ne ñii vraiment dañu réer dañu réer complètement jàpp ne ñoom Serigne diw wala Serigne daadaal day forcer borom bi tabaaraka wa taala naan ko lii mooy am bo muy am ay moom lu ko neex mooy am même bu neexul woon borom bi tabaaraka taala bu ko neexee moom mu am loolu amul kenn ku gina ñàkku teggin nit ku mel noonu nag sëriñ ba mu koy waxal wallahi bu ko fekkoon mu doon dund mu wax lool ci kanamam waa ji dootu ko gis wala da koy raylu ci saasi ndax loolu ak kéefër waxu kéefër dëgg ngoo que borom bi bu bëggee am na jaam boo xam ne moom bu bu ko bu neexoon yàlla lim bañ mooy am par force loolu kan kan moo koy wax léegi nag ñu foog ne mu ngi wax lu am solo ñii di tëbëka daanu mais booy tëbëka daanu da ngay daanu ci loo xamante ne nii lu jaadu la loolu wax la joo xamante ne waaja ba mu ko waxee lañ ko bu ci tànt la dañ ko waroon a téye sànni ko fële ci biti ne ko te yow bu fi duggati loolu mooy li gën a ndaw loo xam ne loolu lañ koy def te kenn dootu ko invité di ci plateau wala ci suufu tànt muy jéem wax kon yooyu dafa nekk yoo xamante ne nii yu garaaw garaaw la boroom bi tabaaraka wa taala du mbindeef te amul kenn lam yalit walam yuulan walam yakun lahu kufuwan ahad la wax lam yalit jurul kenn amul kenn ci mbindeef yi koo xam ne borom bi daa bokk ak yow ay mbir yoo xam ne mbuumu jurukaay boo xam ne am am sentiment bu yooyu ay bon kii bu ma kii non non amul ci borom bi borom bi moo moom ñépp nit ñi nekk lu dul ay jaamam li ko neex kese mooy am li ko neexul du fi am ak lé kooku nu man di toll fa borom ba yonent ma saa saa moo gën ñépp féete ñépp kaw te pourtant nee na man borom bi am na yu ma ko ñaan mu may ma ko am yu ma ko ñaan mayu ma ko waaw kon nag mu ngi noonu léegi kan ngay xalaat ñu naan la diw keneen kon yooyu war nañoo yeew wax dëgg yàlla wallahu ta'ala kon mu ne wa maa yumsik lépp loo xam ne borom bi moo ko téye falaa mursila lahu amul kenn ku ko mën a yor di ko joxe min ba'di ginnaaw moom borom bi tabaaraka wa taala ku mu xañ dara na àddina bi yëpp dajaloo dara lañ ci dul man wa huwa ta moom borom boobu al azizu mooy ki nga xam ne moo noot ci nguuram al hakimu ta moo xereñ ay atteem ku mu jox moo tax lu moo xam lu tax mu jox ko ku mu def yonent moo tax moo xam lu tax mu def ko yonent ku mu fekk ab famille ay ñaari seex mu jël kii def ko yonent wala mu def ko boroom xam-xam keneen ki mu bàyyi ko seetaan ko boroom dee xam li tax mu def ko kenn la ñëw ci ginnaaw ba soppi li nga xam ne noonu la namoon moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam gis nga yii nii moom la jàngaloon Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala ma mu nekkoon tout tànk yonent mi alayhi salaatu salaam di ko xamal ci xadiisu siiw yooyu naan ko yaa gulaam eh yow gulaam yow yow ngone si dama lay jàngal ay kaddu yoo xam ne dina la eh, boo ko téye dina la jariñ waaw mu naan ko ihfazillah yahfaz ne ko del wattu yàlla ci sa dund gi sa lépp dee ci sóoraale yàlla yow boo nee ci tolof tolof wala nga soxla mu dimbali la moom borom bi dina ñëw dimbali la dina la aar dina la dina la sàmm waaw wa ida sa'alta booy ñaan bul laaj kenn ku borom bi tabaaraka wa taala wa ida sta'anta boo soxlaa di ñaan dimbal bul ñaan dimbal ci diw wala ci daa maa la ko wax man yonent ma lay sa sa bu neewu ko man maa gii ñaan ma dimbal man mu ko dana ko ci yàlla ngay laaj dimbal fa ida sta'anta fasta'in billah ñaareel bëgg am ndimbal jaaral ci borom bi mooy joxe ndimbal waaw ne ko xamal ne xeetu wi yépp buñ dajaloo woon ngir defal la xéewal goo xam ne borom bi nangu ko ci yow kenn manu la koo jox waaye bu ñoom ñépp mooy àddina bi yépp xeetu wi yépp buñ dajaloo woon bëgg laa jariñ mbir moo xamante ne nii wala boo xañ la loo xam ne borom bee bindoon ne dañ koy am kenn mënu ci tous même bu dee ñoom ñépp ñoo dajaloo loolu dul aay yi lay wax mu koy wax xale boo xam ne amagul quatorze ans amagu ko woon suñu boo yonent ma ne saasaam di ko jàngal loolu moo tax suñu doom yi mën nañ leen a jàngal loolu ñu xam ko ndax ku xam ñoom Bart Simpson Mickey yëpp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 alamin